di suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam baada acuudu billahi min alshaytaani alrajim wa in min qaryatin illaa naxnu muhlikuuhaa qabla yawmi alqiyaamati aw mucadibuuhaa cadaaban shadiida kaana daalika fi lkitaabi mastuura suñu boroom azza wa di wax ci juróom fukkeelu laay bi ak juróom ñett mu ne way min amul benn dëkk bu fi masa jaar de illaa lu dul nahnu muhlikuha ñun ñoo leen fi jële de mooy ñoo leen faat ñoom ñépp benn par benn de aw mois qabla yawmil qiyaama laata bésub taxawaay ba di xew de mooy amul benn dëkk rek boo xam ne moom yaa ngi fi lu dul ne am nga bés boo xamante ne nii moom mooy sa àpp bi borom bi tabaaraka wa taala daldi tegal comme ni nga doon dégge nation ya comme na dégge woon ña nga xamante ñooy mooy ñooy ñu yàgg ña fi ne woon rek ci kaw suuf ku nekk rek borom bi tabaaraka wa mooy ki nga xamante ne nii moom moo leen alak dee mooy lan moo leen fi jële ndax alku mooy ak dee moo tax gisoon comme la doon wax xatta ida halak comme nañ ko gisoon ba ñuy gis ci seydinaa yuusuf alayhi salaatu wassalaam te suuratu gaafir gëne woo kat seydinaa yuusuf kat dëkkaloon la leen lu njëkk alayhi salaam bil bayyinaati gaa yi nag fama ziltum gaa yi dañu ci li ñu ne xatta idaa halak ba ni nga xam ne ci la génne àddina loolu mooy bi mu faatoo moom nag la borom bi tabaaraka wa taala di wax fii ne wa maa min qaryatin amul benn gox de illaa lu dul nahnu ñun boroom bi tabaaraka wa taala muhlikuha ñoo koy alak ñoo koy génn àddina ñooy jeexal seenug dund bu jotee mooy seenug dund jam war a jeex bu jotee mooy gaa yi dañuy génn àddina de ñu gis ñuy faatu ba mu leer la ne léegi nii comme ci kaw suuf rek xam nga gox bu ne ñëwul France wala nga dem fi nga xamante ne mooy biir France gox yi fi ne ay Lyon Paris waaye feneen ak feneen moo demee ca Sénégal ñoomin Koupentoum waaye nga dem foofale ca ñoom Kusaanaar ak biir Ndakaaru ak feneen ak la neex ak Bawol ak Kajoor ak Casamance ak Sigicoor foofale mooy ne dalay leer ne fii moom am na nit ñoo xam ne ku fi juddu woon koo xam ne 1800 la juddu kooku moom foog naa newatul ci kaw suuf de mooy ñoo ñépp borom di daal dina leen daal di jële fii de mu ne qabla yawmal qiyaama laata bésurub taxawaay ba aw walla boog mu'adhibuha walla rek waa gox boobale mu daal di leen bugal ndax dañoo moyoon boroom di tabaraka wa taala mu yónne lu leen alak comme ni mu alakoon waa qawmu Luut waa kër Seydina Luut alayhi salaatu wassalaam ak gox yi mel ni ñoom aw mu'adhibuha kon walla rek mooy borom bi moom daal mooy ñëppay dee rek léegi subaa moom nga dee mooy nga faatu mu bàyyi nit ñi di faatu par ndànk-ndànk ba jeex wala rek ñu def loo xam ne moo tax aw mu'adhibuha wala mbugal moom mooy ñëw dal leen daal di leen faagaagal adaban mbugal moo xamante ne nii moom borom bi mooy ki leen di mbugal moom gox booba leen adaban mbugal alhamdulillah shadidan gu tara tara tar mu ne kaana dhalika gis nga kaana nekk na daalika lii ma leen wax fii nag mooy ne moom dee moom su waa nga dee nga dee noonu rek mooy dee way ñëw ngeen jeex di dee noonu ba jeex wala rek nga def lu tax moom buggal tax ñëw daal leen fi faagaagal jële leen fi lu ne nekk na ci loolu la fil kitaabi masdura lii ma fi tudd mu ngi ci téere ba fa lañ ko di de muy lawhul mahfuz mu ne wa ma manaana ñun nag ñu ñun borom bi tabaaraka wa taala an nursila ñuy yónnee di yebal bil aayaati ci laaye yi comme ni ko Quraysh yi di laajee kuffaaru Makka yii ni nga xam ne noonu lañ ko doon laaje yonente bi alayhi salaatu wassalaam naan ko wayew man ne ñun daal fii nii dara fii laa ni mu newee ci musnadu al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ilm ibn Hanbal ci sanad boo xam ne bu wér la jaar ci mawlaana ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma te al imaam ibn Isaaq masoon nañ ko fi tudd këne moom moom moom it tuddoon na ko mu ne lan mu ne waa Makka dañoo laajoon Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne Safaa gii mooy doj woo wële nga dégg ci alquraan suñu boroom tabaaraka wa ta'ala naanaan inna as-Safaa wal Marwata min sha'aa'irillaah mooy inna safa dëgg-dëgg goog ñooy xeer wa nga xamante ni moom lañ naan safa mooy ñiy aj fa nga xam ne foofu la ca po booy aj mooy booy dox diggante safa ak marwa doj woowu na na jaaru tund loon montagne bu ndaw bu ne foofale waa Qurayshin dañoom dañ ne woon yeneen ci bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi nga ko waay yow daal ñun daal pour ñu gëm la fii mu ne moom safa gis nga suñu doj wi montagne su ndaw si daal moom ngay soppi daal di koy def wurus ba pare tamit mooy gis nga ñun yow kenn ëmbale wala ñoo gën a xatu dëkk gin koo sonnale gin koo marle léegi nag te tamit suñu montagnes yi nga xamante ne nii moom nga gis mu fees fii ci Makka sonal ñu léegi nag dañoo bëgg ñu nga dandal leen mooy nañu fi puus nga nga mooy daal mu nekk loo xam ne plaine lay doon fu yaatu mu bañ a nekk daal foo xam ne day bari ay montagne nga xam ne doo fa mën a bay nañu dandal ma leen montagne yi fële bu ko defee ñu man fa di bay de léegi nag suñu boroom nag bi waat ak yeneen ak yeneen suñu boroom tabaaraka wa taala ci gàttal wax daal yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne boo bëggee ma may ma bañ laa defal ñoom li ñu wax nga muñal nga muñal leen li ñuy wax te di la ko laaj ci nga xam ne lépp ngir weddi la la mooy na nga muñ ak ñoom nekk noonu wala rek nga ñaan ma defal leen ñoom li ñu bëgg waaye rek bu ma leen defalee ñoom lii ñu ñaan bu ñu weddee dinaa leen alak comme ni ma alakoon ñi nga xam ne ñoo leen njëkkoon de yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne déet damay muñ damay nekk ak ñoom di muñ lii nga xamante ne moom la ñuy wax loolu nag la suñu boroom di wax nii nag mu ne wa ma manana ñun de daal di wuñ ñuy tere ak dara tere wu ñu dañun boroom di tabaraka wa taala an nursi la di torox comme ni ñu yónni woon ñoo ñële comme ni mu koy leerale illa bil aayaati illaa dul lan moo tax ñun yaat wàcce wu ñu ko waa Màkka ñi indi wu ñu ko fi illaa ludul naan kazzaba bihal awwalun que ne ñi nga xam ne ñoo fi jiitu woon xeet yi fi jiitu woon ba ma leen joxee ay mandarga wooyu te dina leeral benn bi comme ñoom na Firawna tisan aayaat yooyale nga xam ne juróom-ñeenti ay laaya yu ay mandarga yu wane kat tanu sañ-sañu man manu borom bi tabaraka wa taala yam joxoon sayidina Musa alayhi salatu wasalaam Firawna dafa weddi yépp waaye it ñeneen naak ñeneen ña ñoom waa kër seydina mu moo ko ñoom itam dañoo weddi woon laaya ya lool nag la suñu boroom naan ma suñu ñun looloo ñu tere nag ñu wàcce ko ci waa Quraysh ñii de lu dul mooy ne loolu luwuñ laaya li ñu ko tere daal mooy ne ñu woom dañ ko doon weddi te loolu mooy lan mooy kon bu ma ko wàccee ñii weddi ko la leen daloon moo leen di dal mooy dama leen di alak te yonent bi alayhi salaatu wassalaam niñ ko gisee léegi moom loolu gërëmul loolu mooy daal na muñ malgré metti na na muñ ndax xam na ne moom waa Quraysh de toute façon bu laaya yooyu ñëwoon lii ñuy wax safaa bu ko defoon montagne def ko def ko wurus def ko or waaye puusal leen seen montagne yi du tee ñu nekk kéeféer moo tax loolu la mu ne nag kaay nag ma jox la misaal mel ni daa kaay ma jox la misaal ci ñi nga xam ne ba ma leen joxee sama laay yi dañ ko doon weddi dee mu ne wa ah, ba pare bañ ko weddee nag mbugal dal leen mu ne waa tey naa ñu joxoon na joxoon nañu samuda waa samud du tribu de samud di waa kër seydina saalihu alayhi salaatu wassalaam lan naa leen joxoon comme mandarga ñu weddi naaqata muy naaga ga di géléem gu jigéen ga de mubsiratan mu leer nañ amul sikki sàkkadi te ñoom ñoo ko laajoon de mu ñëw nekk seen biir jóge ci montagne bi fa zalamu biha ñu daal di koy jalgati daal di koy farfaat ngal di kay di nga xam ne yow ñu yeleen ci na Saalih alayhi salaam waxoon respecté wuñ ci dara ba bare daal di koy fat fa aqaruha ñu daal koy faat kon nag suñu borom ne kon fa zalamu biha ñu daal cay tooñ tooñ jaare ca la nga xam ne mooy gëléem goo gële ñàkk a respecté mbir yi daal di koy far sax wa maa nursilu suñu borom ne te ñun nag nekkuñu di wàcce bil aayaati ci suñu laaya yi de illaa taxwiifa lu dul tiital ñi nga xamante ne ñooy yéeféer yi mooy laaya yi buñ ñëwee day ñëw ngir tiital yi ngir ñu mën a dellu seen borom waaye est ce que loolu jariñ na waa Makka mu ne déedéet waaye li koy wane mooy lii may bëgg wax man seen borom waaye fàttaleku leen xul naa la wax laka yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam laka ba ma la waxee yow sa borom man maa la wax inna rabbaka dëgg-dëgg siis nga sa borom ahaata binnaas mooy ki nga xamante ne nii moom moo nga xamante ne nii mooy nit ñi mooy mooy moo peek yi firu Makka yi génn mooy liñ nekk caay-caay giñ nee xam na ko moo leen pekka kenn du rëcc bés bu leen naree mbugal amul kenn ko ciy rëcc te moom borom bi mooy ci pekk lépp xam-xam mooy ne ñoom bàyyi leen foofu rek rawatina ñoom waa si ñi kon waaye mu ne ko nag wamaan jaxal naata defuñu ar ru'yal na ci yaray nag mooy gis gañ la gisloo woon lañ la gisloo woon ba nga demee lii waxoon nañ la comme nim ne ci saxiix yi ci saxiix al imaamul Buxaari rahmatullahi Abbaas radiyallahu anhuma dana hiya ya ayn lii nii bu kenn foog na gént lay wax de mukku mukku mukku mooy li muy wax mooy gis gis koo xam ne gisu bët la mooy la nga xam ne moom la gisoon guddi nga nga xamante ne nii moom borom bi tabaaraka wa taala te la ko rañaan yóbbu ko mi nga xamante ne mu jóge Makkatal Mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima di dem baytul maqdis mooy la mu fa gis yépp ci yoon bi ba ñëw nettali ko waa Quraysh ñu koy weddi lool la wax ne ko wama ray wama ja'alna te defuñu ar-ru'ya allati araynak waaye tamit al tamit la mu fa gisoon lépp waaye mooy côté bi mu leen ci nettali woon waa Quraysh mu ne loolu li nga gis de loolu ñu la wanoon ba nga gis ko daanaka ñoo la ko wan ñun sa borom defuñu ko woon illaa fitnatan lu dul ab caytu la woon de mooy ab ab ab ab kii la woon de am nattu la woon bu ñuy nattoo jaam ñi linnaasi ngir waa Makka ñoo ñële wa shajara mooy nag mooy moo tax ba mu ñëwee yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax la muy wax. keroog la am ñoo xamante ne keroog la ñu génn ci lislaam ne nag ah tey nag li mu wax ëpp na ñu ëpp ci waa Quraysh gina bes ci li nga xamante ne mooy kéeféer gi ñu ne woon kon loolu nga xam ne borom bi daf ko defoon mooy tukkil boobu mu tudd mu tudd ci njàlbeenu saar bi moom lay waxaat fii ne ko la nga fa gis ba ñëw di leen ko nettali loolu maa ko def ngir mu nekk loole ab saytu la loo xam ne ab nattu la boo xam ne moom laay nattoo nit ñi ndax seenu gëm dëgër na ak waa Makka ñi xam léegi nag moo tax mu ne lool fitnatan nas moo tax ñu bari ci lañu weddee seen borom génn ci lislaam de wal iyaadu billah mu ne waaye beneen màndarga boo xamante ne nii wa shajaratal mal'unata fil qur'an mu ne nag am na beneen bu ma leen defal le di leen ko wax ñoom waa Makka li ma tax ma ne leen man yónniwu ma laaya yi lu dul ngir tiital nit ñi jaam yi ngir ñu delloo dellu ci seen bopp ndax xanaa loolu dina leen delloo mu ne wa shajaratal mal'unata fil qur'an waaye it am na beneen fitna boo xam ne moom laa def do ko nattoo jaam yi mooy garab gi nga xam ne moom mooy moom la rëbb te di ko tudd ci alquran muy